أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من, من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا inna allaha la yuhibbu al-mu'tadin waqtuluhum waqtuluhum haythu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajukum wal fitnatu ashaddu min al-qatl ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين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 su fekkente ne dañuy wàcce ci wiir xuru ci xur wi ñu daal di gis li nga xam ne moom mooy na hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma mi nga xamante ne dañoo tudd ci wetam dajjal maanaam ak eh, eh, mu wax ci moom mu ne waaye nag loolu moom dégg mu ko woon ci yeneen bi sallallahu alayhi wa maanaam waaye li ma dégg daal mooy am na Musa ka anni anzuru ilayhi idan hadaram fil wadi yulabbi mu ne waaye nag li ma dégg moom mooy ne yent yàlla Muusa moom alayhi salaatu wassalaam mi ngi mel ni maanaam ma maanaam maa gis naa ko muy euh, wàcc maanaam muy wàcc ci xur wi di talbiya di wax labbayka allahumma labbayka gisoon nañ tamit baabun kayfa tuhillul haa'id wan nufasaa buntu naka la euh, ki nga xam ne moom mooy aji gis mbërëg gi ak ki nga xam ne moom mooy ciy gis gësin maanaam naka lay yëkkati maanaam naka lay waxee talbiyam maanaam naka lay yëkkati kàddoom ak naka lay eh, eh, armaale naka noonu mu daal di gis nag ne baatu ahal la kon moom mooy tax kallama bi mooy wax na ko eh, mu ne indi na tamit di leeralati wastahlal naa wa ahlal na hilaala maanaam mooy naa mooy ne tàmbali nañu gis weer wi naka noonu wa ahlal na hilaala gis nañu weer kulluhu min az-zuhur yépp ci ak feeñ ci feeñ la nekk la la la la la baat bi ci feeñ la comme tamit li nga xamante ne noonu lañu ñu koy gisee insha allah tamit léegi maanaam moom mooy tamit nit ñi dañuy wax ne ah weeru feeñ na weeru feeñ na maanaam lool tamit maanaam ahal la maanaam baat bi day jóge foofu ak wastahallal matar maanaam mooy li muy tekk mooy ne euh, xaraja mina saxaab mooy ne euh, taw bi rox génne na ci niir yi mu ne wa maa uhilla li ghayrillahi bihi ah, maanaam tamit lépp loo xamante ne tudd ñu ci turu yàlla lay tekki maanaam tudd ñu ci turu yàlla mu ne wa huwa min istihlaali sabi mooy kéem tàccu gi nga xamante ne moom la gone gi tàccu loolu yëpp kon li nga xamante ne ah, loolu baat boobu la doon indi ñu gisoon ci hadiisu sayyidatuna Aisha ummul mu'miniina radiyallahu anha bi nga xamante ne moom mi ngi doon nettali ci ki nga xamante ne euh, moom mooy euh, maanaam euh, moom moo doon maanaam moom mooy si aj gi nga xamante ne moom la ajoon ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko woon ko inqidi ra'siki wamtashiti wa ahli bil hajj wa da'il umra maanaam kon nag na nga daal di fiyu sa bopp nga daal di peñewu te nga daal di tamit daal Euh, talbiya nga armalaatal sa bopp ci aj te nga bàyyi umra bi nga xamante ne moom nga doon def maanaam comme li nga xamante ne noonu lañ ko woon ci xadis bu gudd bi nga xamante ne moom la solo radiyallahu taala anha gisoon nañ tamit baabu man ahalla fi zamani nabi sallallahu alayhi wa sallam ka ihlaali nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne buntu ki nga xamante ne dafa daal di ar dafa daal di talbiya maanaam daal di armal tem ah, li nga xamante ne noonu la maanaam ci jamono Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, daa di ah, yëkkati kàddoom di wax ci labbayka ba noppi daa di koy aj yéene ji ci jamono ci Yonent bi sallallahu alayhi wa nag loolu ci jamono Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lay wére comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon maanaam tey boo woon tey man damay aji ji kenn ni nga xamante ne noonu la ci Yonent bi sallallahu di aji ren maanaam loolu da ngay daal di juum maanaam comme noonu boo ko waxee noonu da ngay daal di juum li nga xamante loolu lañ mën a wax maanaam ngir ne ci zahir ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam nekku feek ñun bay ji maanaam loolu moom mooy moo moom lay wax maanaam kon loolu ci li muy wéré bu dee bi la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci jamono ji te ci at boobu mu aji ji ci lay wéré waaye loolu mënta wér ci beneen jamono ci ak keneen léegi nag segam loolu ci yenente bi lañ koy wax sallallahu alayhi wa sallam maanaam ci keneen waxaale wuñ ko wallahu a'lam loolu tamit gisoon nañ ci ne qaala ibnu Umar radiyallahu anhuma maanaam moom ci sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma jëlee na ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naka noonu gisoon nañ ci hadith sayyidina Jaabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu mu ne amara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam Aliyan radiyallahu anhu an yuqima ala ihramihi wa dhakara qawla Suraaqa wa zakara qawla Suraaqa maanaam ne waxu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digal na Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu ci mu taxawal euh, ar armalam ba pare tudd na tamit waxu Seydina Suraaqa euh, ibn Maalik radiyallahu anhu euh, ne tamit ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne daf ne ko bi ma ahlalta yaa Ali ci lan nga armale yow Seydina Ali maanaam ca talbiya bi ci lan nga ko wax mu ne qaala bi ma ahalla bihi nabi sallallahu alayhi wa sallam comme ci ni nga xamante ne noonu la ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam defe dong laa ko defe mu ne ko kon nag fax bi wam kus xaraa xaraaman kama anta maanaam euh, kon nanga indi addiyu bi na nga ko na nga joxe te nga sax maanaam ci nii nga armaale na nga saxee ci noonu kenn ni nga nekkee naka noonu gisoon nañ ci hadith sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne tamit maanaam loolu lay leeral rek ba tey naka noonu gis ci hadith sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu moom mi nga xam ne dafa woon ci Yemen moom itam comme sayyidina Ali karramallahu wajhahu waaye nag mu fekk yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci Batha mu ne ko bi ma ahlalta bi ma ahlalta ana ci lan nga euh, tahlila maanaam maanaam ci lan maanaam lan nga waxee ni ah maanaam boo xoolee baatu tahlil maanaam laa ilaha illallah lay tekki ihlal moom mooy tekki ah wax ci kaw ci at gi maanaam baatu labbayka mu ne ko nee na dama ne ko ahal ahlaltu ka ihlaalin nabi sallallahu alayhi wa sallam maanaam damaa wax ihlal maanaam dama ko def kenn ni ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam defe waaye nag daf koo laaj ni ko hal maaka hal maaka min hadiyin ndax am nga amaale nga benn addiyu hadiyu mu ne ko laa mu ne ko nag ah moom boobu nag mu naa mu ne ko nag mu daat koy digal ne ko kon nag na daa eh, eh, mu ne mu ne ma fa amarani bil bayti wa bis safa wal marwati summa amarani fa ahlaltu fa ataytu imra'atan min qawmi fa mashatatni aw ghasalat ra'si maanaam loolu la wax maanaam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam may digal ne ma naga tawaaf ci néeg bi ak ci safa wal marwa maanaam te loolu mooy umraal rek maanaam ndax umra moom loolu rek la amul amul amul lu bëri umra moom jaamu yàlla di bëriwul mm-hmm. léegi mu ne ko nag topp nag mu daal di may digal ma daal di maanaam ma daal di simmeeku maanaam ci armal gi ma armal ma ci génn ma daal ñëw ci soxna ci benn jigéen boo xam ne ci sama nit lañ bokk te gisoon nañ ni ci beneen riwaaya dafa min bani Qays ci doomi Qays yi la bokk maanaam jigéen jooju ci maanaam mooy seen waa kër la dégg nga mu daal koy peñe daal di koy raxasal boppam maanaam ci gàttal lii nekkul comme niñ ko gisee woon ci suñu jotaay bi weesu dalilu caaxaankat yi nga xamante ne Euh, dañuy jéem a daganal naan maanaam euh, loolu garaawul maanaam nit ki daal góor ak jigéen jigéen ji mën naa laal góor gi wala góor gi laal jigéen ji te loolu amul lu ci xaraam ñu tax Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu ñu ngi nii nee na kenn ci jigéen ñi ci mbokkam it maam ci peuple maanaam mooy kon ay mbokk maam ñoom waxin boobu ni mu ko déggee mooy danoo gën a yaatal mbokk bi maanaam danoo yaatal mbir bi mais comme ci xaw mu la wax maanaam ci biir nit ñi nga xamante ne ñoom la dëkk maam ci ay nitam maanaam ñooñu la alors que déedéet kii sërëm la maanaam kon da ngay daal di gis ni euh, masala boobu day daal di firiku day daal di leer ne euh, kon euh, mu ne ñoom munuñ ci sukkandikoo ala kulli xaalin ñoo koo gis muy wax yu xeetu wax yooyu mooy caaxaankat yu bees yi la maanaam du wax joo xamante ne ju yàgg la de abadan maanaam loolu caaxaankat yu bees yi donc ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy wax moo taxit mu jaroon rek ñu daal di koy leeralee noonu léegi nag mu daal mu ne Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu ba mu ñëwee euh, daan ne naan ne ñun de in naxudu bi kitaabillahi fa innahu ya'muruna bit tamam ñun suñu téye téere yàlla bi bu ñu ci jàppee daf ñuy digal nee na matal ndax borom bi subhaanahu wa ta'ala moo wax ne wa atimmul hajja wal umrata lillah na ngeen matal aj ak umra ngir yàlla borom bi subhaanahu wa mu nag te bu ñu jëlee sunna wa in naxudu bi sunnati nabiyyi sallallahu alayhi hatta naharal hadiya te buñ jëlee sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam tamit loolu la ñu digal rek maanaam mooy lan mooy ne bu ñu euh, euh, bu ñu fireeku euh, mbete maanaam bu ñu dindeeku ci armal bi su mbete ñu rende hadiyu bi maanaam kon loolu mooy dafa sukkandikoo ci waxu yàlla ak waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ngir saxal jëmmi li nga xamante ne moom mooy li mu saxal maanaam lii parce que moom loolu moom mooy mazhabam moom Seydina Omar radiyallahu anhu maanaam mazhabam moom mooy ne euh, nit ki bu xësee ba armal maanaam ifraat la war a def maanaam mooy ne al voilà maanaam boo armalee pour aj moom da ngay ifraat boo armalee pour euh, euh, nee na ndax te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam tamit li mu def mooy ne bi mu armalee maanaam ba keroog muy simmeeku maanaam daa simmeeku bi nga xamante ne la ren hadiyom ba ma noppi mooy bisu Tabaski hmm. kon loolu moom mooy ne moo tax loolu daan ci ñëwaat insha ci bunt yi di ñëw insha allah taala ma nga ne borom moo xam ne dañ ci wute maam ci saxaaba yi radiyallahu anhum waaye donte ijmaa am na ci ne ñett yëpp baax nañ mooy al ifraad al qiraan ak at tamattu maanaam ñoom ñett yëpp baax nañ mais Seydina Umar radiyallahu anhu daf doon wax rek ne euh, ku maanaam moo tax Seydina Abu Muusaa al-Ash'ari radiyallahu anhu indi ko daal ni yeneen bi moom lii la ma digal sallallahu alayhi wasallam mais Seydina Umar bi mu ñëwee moom radiyallahu anhu maanaam mooy bi mu nekkee xalifa di wax ak ñun lii lañ wax maanaam kon nga gis ni maanaam euh, li bëgg a wax foofu mooy ne Seydina Omar radiyallahu anhu mazhabam mooy ne ifraat moom lañ war a def maanaam loolu tamit dañ ciy gis lu tax day luy dëgëral waxu Shafi'i ak Maliki Maliki ak Shafi'i rahmatullahi alayhim daañ ci ñëwaat ci kanam inshaa allahu taala moom mu ne ba léegi mu ne baabu qawlillahi taala a'udhu billahi minash shaytanir rajim alxajju ashhurum maalumaat faman farada fiihinna alxajja falaa rafasa wala fusuuqa wala jidaala fi lxajj wa qawlihi yas'aluunaka anil ahilla qul hiya mawaaqiitu linnaasi walxajj maanaam mu ne kon alxajju borom subhaanahu wa ta'aala ne alxajju maanaam mu ne baabu buntu qawlillaahi waxu buur yàlla bi ta'aala aji kawe ji am na imaam al-Buxaari rahimahullahu ta'aala ci biir euh, ay njàng euh, maanaam euh, ay xadiis ay waxtaanam wala book ci biir ni muy indee xadiis yi maanaam dañuy dafa bëri lu muy wax naan baabu qawlillahi taala nangam wala boog baabu daal di wax nangam daal di wa qawlillahi taala wala boog maanaam yooyu noonu ngir lëkkale gi nga xamante ne moom la alquran lëkkaloo ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon borom bi subhaanahu wa taala mu ne alxajju aj ashhurun ay weer la yoo xam ne maalumaat yu ñu xam la maanaam fii dafa am daa iman maanaam laa budda mu am lu ñu tuddee euh, maanaam euh, maanaam buñ buñ xoolee mubtada bi ak xabar bi maanaam buñ ne al bi mooy mubtada bi maanaam moom la wax bi tàmbalee mubtada mooy loo xamante ne dañ koy tàmbalee waaye moom ci jëmmi boppam bu ñu ko waxee noonu rek du joxe dara ci information xabaar moom mooy xabaar bi nga xamante ne moom lëkkaloo ak li ñu indi woon sànq ci mubtada maanaam mu nekkoon alxaj bi aj nga waaw da ngay déglu daa iman lan lan bëgg a wax mu ne la ashhurun ay weer la ma'lumaat yu ñu xam la maanaam kon bu boobaa fokk mu am am na lu ñu maanaam lu ñu xadaf mooy loo xamante ne waxaale wuñ ko maanaam moom mooy nag ñaar moo mën a moom dañ naan xaj ashuru ma'lumat maanaam loolu moo mën a nekk mooy ne waxtuy at ashuru ma'lumat wala boog ñu ne la boobaa mubtada maanaam xadaf bi li ñu xadaf dafa ñëw alaataa mubtada bi bu boobaa wala boog nga ne alxajju xajju ashuru ma'lumat maanaam at gi tax ñuy wax nga ne waaw mu ne la mooy at bi ñuy def ci ashuru ma'lumat bu boobaa da ngay gis ne euh, euh, euh, li ñu dafa ñëw ginnaaw mubtada bi maanaam juste avant xabar bi maanaam ak lu ci mënti xew maanaa bi liñ ci bëgg li ci maanaa bi moom mooy ak dafa am ci ay weer yoo xamante ne ci lañ ko mën a defee mënoo koo defee lu génn weer wooyoon loolu nag insha allah taala dinañu ci wuute ci borom xam-xam yi wuute ci yenn ci teqantal yu ndaw ndaw yu ci am insha allahu taala mu ne fa man képp koo xamante ne faraba natt na teg nañ fii hin na ci ci ci weer yooyu maanaam ne saxal na boppam ci kawam ne ci biir weer yooyu dana def alxajj aj gi kon nag fala rafasa bu mu am ak euh, jonjoo maanaam rafas comme li nga xam ne noonu la ko alquran waxe ne uhillat lakum la siyam ar-rafas ila nisaikum maanaam foofu rafas la jëfandikoo maanaam daganal lañ ci yéen guddik weeru koor ngeen jonjoo ak soxna yi maanaam kon nga gis ne guddik weeru koor kon dagan nga jonjoo ak soxna alors que bëccëg gi moom du dagan moom maanaam loolu kon moom mooy rafas waaye nag baat boobu day làmbaale lépp loo xamante ne bu dee ci wàllu aj la lépp loo xamante ne dafa am euh, de maanaam moom mooy lépp loo xam ne day day xëcc maanaam jonjoo googu rek lépp lu koy yombal rek ak di ko ak di nekk ak maanaam ak njaalbeen ci loola boobaa day daal nekk loo xam ne dafa xaraam maanaam ci weeru koor nit ki def ko ak soxnaam maanaam ak soxnaam maanaam ku dul soxlaam nag comme suñu saal ma waxoon rek maanaam l'islam xamu ko moo tax mun ma ci indi tontu maanaam kon léegi ah, waaw waxuma laa nag yeneen moom loolu dégg kon nag war balaa rafasa tamit di jege jigéen ñi di wax ak ay wax yoo xamante ne ay waxu tappaas la ak cokkaas yooyu yëpp maanaam dafay xaram maanaam yooyu nag daa xaram naka jekk ci lu dul koor maanaam ci koor ci lu dul aj mais ci at day seddale ko wala fusuuqa du caangeen ak kaccoora ak jiinu topp loolu tamit lu ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah ni ñu ko firee moom mooy rek bàkkaar yi nga xamante ne moom mooy yii mooy comme lu demee nekk rëbb yi ñuy tere ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne mooy jiinu topp bi bëtt yoon bi loolu lépp loo xam ne dañ koy tere ci at ji maanaam lu demee nekk euh, di di euh, euh, rëbb geeg maanaam dagg karaw geeg dagg weyeeg ak yeneen ak yeneen muy jiinu topp gi dañ koy tere loolu mooy li ëpp ci li borom xoo yi firi baat fu soog waaye ku mel ni Seydina Abdullah ibn Abbas ak Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ak Seydina Abdullah ibn Zubayr maanaam radiyallahu anhum ajma'in maanaam muy ñett ci abadilatu arba'a yi ñoom radiyallahu anhum niñ ko firee moom mooy li muy teg mooy al fusuq mu ne ñu ne moom mooy ñaan ñi saaga wala wax wax ju ñaaw. lu tax ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne te gisoon nañ ko hadith sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ne sibaabul muslimu fusuqun wa qitaaluhu kufrun maanaam saaga ñaañi jullit gi kooku saaga jullit kooku kufur kéefér la kon nag saaga yooyu noonu maanaam mooy wax ju ñaaw ak xastaate yooyu maanaam dafa nekk loo xamante ne ci ak du am amul tamit jaadu wala ji daala du saageen dàggasante fil xaj ci ak yëpp amul maanaam di dànkafet werante waxtaanee loo xamante ne amul njariñ ak yoo xamante ne eh, ay ay ay la ak caaxaan ak yooyu amul ci at comme niñ ko gisee woon nag jotoon nañoo gis aaya bi maanaam bu borom bi subhaanahu wa taala ne lii amul li tekki rek maanaam loolu moo gën a matale que mu ne woon dañ leen ciy tere nangam maanaam ngir ne nangam lii amu fi maanaam mooy moo gën a garaaw nga ni voilà maanaam que eh, nangam. Euh, maam dañ leen koy tere kon nag loolu noonu ba pare mu teg ci ne wa ma taf'alu min xayrin ya'lamhu Allah lépp loo leen def ci lu baax xam leen ni yàlla xam na ko kon weer at bi mboolem loo ci nekke bi ci def lu baax di ci yittewoo jaamu yàlla yàlla xam na ko ko waaye nag kon nag wa tazawwadu wut leen ay yóbbal ngeen gaaw ngeen yóbbaale li nga xamante ne moom ngeen di jaamoo yàlla ci at gi ah, ngeen ngeen ngeen yóbbaale luy dalal seen xel ci jaamu yàlla ci at gi waaye nag fa inna xayra zaadi taqwa ngir ji yóbbal mooy ngeen ragal yàlla nekk ci biir aj li gën mooy nga ragal yàlla kon nag wattaqu ni ragal leen ma man yàlla yaa ulil albaab yéen ñi nga xamante ne yéenay boroom xel yu ñëw yi yéen yéen boroom xel beneen boroom saal euh, kon loolu moom mu ne wa qawlihi ak wax bi boroom bi subhaanahu wa taala wax ne yasaluunaka anil ahillati qul hiya mawaqitu linnaasi wal hajj mu ne yasaluunaka dinañu la laaj anil ahilla ci li nga xamante ne moom moo aju ci weeru ak ci ci ci maanaam lan moo waral weer yi maanaam loolu tamit ay xaj euh, euh, loolu ay aaya la yoo maanaam borom maanaam dafa am ay ñenn ñi ne yahuud yi ñoo ko laajoon yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ne Seydina Mu'az radiyallahu anhu ci moo ñëwoon ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam laaj ko ko waaye daal maanaa bi lenn la mooy dañoo laaj yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam waa weer wii lan mooy tax weer yi di jékki di tuuti maanaam di feeñ te muy feeñ day tuuti waaye muy jékki-jékki di ngand jékki-jékki di tuuti waat ba tollaat ba nekkal aw doonil qadim delluwaat tuuti lan moo waral loolu mu yeneen alxuraan wàcc ne daañ la laaj anil la ci uh, weer maanaam ndax ahilla pluriel la ci hilaal hilaal mooy weer wuy doog a feeñ mu ne daañ la ko laaj nag loolu uh, ngir ne tam boo ko xoolee ak ak ak ihlal am na luñ niroo mooy ne lan mooy su weer wi feeñee nit ñi dañ koy wax naan na weer wi feeñ na maanaam ngi dégg ko fu ne ñu naan weer wi feeñ na <laughs> ñu koy joxoñ naan weer waa ngee maanaam loolu moom moo tax maanaam gis ne rapport boobu la di wax maanaam ak feeñal ah mu ne nag yes alunaka dañ lay laaj anil ahil la ci weer xul ne hiya weeru yii di mawaqiitu ay waxtu la maanaam ay bërëb ay mbir la ay mandar ngay waxtu la lin naa ci ñeel nit ñi maanaam ne nit ñi pour ñu mën a xam seen waxtu yi fan na tollu ak naka la lool moo tax borom bi subhaanahu wa ta'ala teg weer yi maanaam muy demee nii su ko defee lool dañ ci xamee ni jaamu yàlla yi ñuy jaamu yàlla ñun jullit ñi ci weer lañ koy ak loolu moom moo tax lu mat a bàyyi xel la waaye nag am naa li nga xamante ne moom mooy phénomène bi xew jamono ji nga xamante ne léegi xattaa ba xew-xew yu mag yi sax ñun dañ koy natt rek ci Euh, nangam septembre nangam décembre nangam novembre maanaam yooyu lañ koy nattee di ko natt ci te hatta ba sax da gis ñoo xamante ne te loolu euh, mus na am maanaam gàmm goo xamante ne euh, at bi waxoon ne maanaam ne mooy centième année ci biñ gàmmu fekk at boobu cent deuxième année bi la lu tax parce que dañ kaa nattee ci mille neuf cent deux deux mille deux maanaam te loolu boo ko nattee noonu da ngay parce que tout simplement mais euh, chaque année chaque cent ans affaire bi day yokkaat trois day yokk trois ans loolu noonu yooyu noonu ay xeeti njuumte yu mag la yoo xamante ne day am te li koy waral loolu kese na maanaam loolu nag ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne ci ay xeeti fut ay xeeti xeeti njuumte maanaam lay indi li nga xamante ne moom mooy li jaaru ci jullit ni mooy ñu xam ne. seen weer yi nga xamante ne moom lañu ñu war a seen ay xew-xew li nga xamante ne moom lañu ñu mën seen ay mbir moom mooy weer wii ñu xam ne weer yi fukki weer ak ñaar yi borom bi subhaanahu tegal la ne ar ne ne isna asharata shahran yawma weer yi ak ñaar loolu la ñu borom bi subhaanahu wa taala tegal loolu lañu war ñun jël di ko atte woo di ko bàyyi xel moo tax sharia du bàyyi xel lu dul ñu weer woowu comme niñ ko gise woon ci buntu azaka ne ci loolu lay sharia di bàyyi xel naka doonu ci aj munoo fi nekk ah aju daaw nga day novembre la war maanaam bëgg koo aj teg ko ci loolu bu déwénee nga jàpp ne nangam novembre loolu du dox comme ni nga xam ne daanaka loolu ñëpp xam na ko mais rek maanaam ngir wax ne munoo di aj say mbir ci lu mel noonu naka noonu say jaamu yàlla yëpp nag noonu la mel. ñaari mbir kese comme li nga xam ne noonu lañu ko gise woon mooy li nga xamante ne moom la ñuy ci jant bi ci atte ñaar kese amul ñetteelu ñaar yi benn bu njëkk bi moom mooy koo xamante ne dafa am soxna soxna si nekk day ñaan baatam ngir ne waa ji maanaam du nekkul maanaam ah dafa maanaam mënta sëy ak moom bu boobaa li nga xamante ne moom lañ koy xool maanaam bu boobaa ci ci jant bi lañ koy atte ci jant bi lañ koy accès ndax dañ naan waa léegi dañuy nekk euh, ba saison yëpp jàll hiver été automne printemps hmm. maanaam yooyu bu ñu jàllee ah yooyu yëpp bu ci jàll yëpp ñu jàll ba ñu gis ni ah date bii de la ndaw si porter plainte date boobu ci ci weer wi ci jant bi bu dellu see te waa ji mi ngi continuer di mel ne mu mel bu boobaa ndaw si mën naa am sañ-sañ ñu bu boobaa juge bi taxaw ne dañ dañ koy. dañ dañuy dañuy yàq dañuy dañuy tas sëy bi ci loola lu tax parce que dañuy xam ne effectivement maanaam moom li ko gaaral ajuwul ci saison yi maanaam du loo xamante ne dañ naan xëy na seddaay bi moom metti wala tàngoor wee tar wala yu mel noonu moo tax maanaam loolu mooy benn te te boo seetloo loolu da ngay gis ne du ci jëmmi jant bi moom lañ bàyyi xel waaye dañoo bàyyi xel mbir mi saison yi ni muy doxe ak yaramu nit ki ni mel maanaam loolu lañ bàyyi xel ñaareel bi ci def moom mooy bu fekkente ne dañu ne euh, maanaam euh, dañuy xool maanaam lu ñuy tuddee bu duwu salaax xam nga dañuy tere ku jaay dara ah, comme niñ ko gisee xataa yam du salaaxaxa mais loolu noonu nan lañuy xamee ni ñam bii di dafa am euh, day day day ñor heure sàngam wala ba heure sàngam weesu na fu muy fu muy yàqoo loolu ci saison loolu ci culture bu ne ci jant bi lañ koy xamee yooyu nag yooyu rek la natt ci ci jant bi te loolu itam boo xoolee dëgg dañu dañuy gis ne nattewuñ ko ci jëmmi jant bi mais dañ koo nattee ci jëmmi mbir mi ci boppam maanaam kon bu boobaa rek dañuy gis ne bu dee li ñuy jaamoo yàlla nag ñun muy mawaqit yi ñu borom bi subhaanahu wa ta'ala tegal mooy ak la weer yi la mu ne loolu la lil wal xaj ak aj maanaam mu gën a feddale aj gi ndax mooy événement bi gën mag bi xamante ne moom la jullit ñëpp bokk muy xew chaque année ñëpp di daje ci benn place ak fu ñu mën a nekk ak luy seen maqaam ak it dayoo bu ñu mën a am ci àdduna bi kon euh, loolu lu mata bàyyi xel la maanaam ñu gis ne kon euh, Euh, borom subhaanahu wa ta'aala loolu kon mu ne wa qaala Umar léegi laaj bi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma dafa ne ashharul ashhurul hajj weer aji day mu ne shawwal mooy kori wa dhul qa'da ak weer wa wa ashrun waaye ak fukk min dhil hijja ci weer kon ñett yi dhul qa'da dhul qa'da ak ah Euh, fukki fan ci zulhijja maanaam loolu nag loolu borom euh, lii nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, daanaka dëppoo leen ci waaye wuute bu ndaw am na ci lan ndax fukkeelu fan bi ci weeru zulhijja ci la bokk maanaam mooy bisu tabaski waaw wala déet maanaam ndax bisu tabaski nit ki mën na ci armal waaw wala déet wala boog mi ngi jeexee ci jamono ji nga xamante ne moom mooy jamonoy maanaam guddi gi. ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqahaa'u xanafiye yi ak bi yi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne bisu tabaski gi ci la bokk ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqahaa'u shaafi'i rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne bisu tabaski gi bokku ci waaye guddi tabaski gi ci la bokk maanaam moom mooy ba ci guddi gi waaye bis bi moom bu bu guddi gi jeexee nag fajar gi xar jeex na ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy fuqahaa'u maaliki rahmatullahi alayhim ñoom dañ ko yóbbu ba ci jeexitalu weeru Dul Hijja waaye nag foofu lu mot a bàyyi la mooy ñoom jàpp ñu ne masalan ku mu neex ak jamono yooyu de parce que ñëpp xam nañ ne Arafat foofu nga mënoo te koo taxaw lu dul foofa waaye liñ ci bëgg a wax moom mooy ne umra ji nga xamante ne moom ngay booleeg aj ji bu dee da ngay tamat tool wala ngay xiraan maanaam umra googu mënoo koo def lu dul maanaam mun nga koo def ci jamono yooyu maanaam loolu lañ ciy jublu te it mënoo créer umra bu bees ci jamono jooju noonu maanaam loolu lañ ci jublu. dégg nga kon euh, loolu tamit lu mat a bàyyi xel la waaye li ëpp ci borom xam-xam yi ñoom comme li Seydina Abdullah ibn Umar bi wax radiyallahu anhu wax lañu wax mooy ne ci fukki fanu ci Zul Hijja ci la lan ci la jeexe wa qaala ibn Abbas Seydina Abdullah ibn Abbas moom radiyallahu anhuma nee na min as-sunna dafa bokk ci sunna maanaam yoon bi fi yenente bi sallallahu alayhi wasallam bàyyi allah yuhrima ci nit ki bañ a bañ a armal bil ci aj illaa lu fii ashhuril hajj ci weere aj yi maanaam moom mooy ne euh, loolu daa bokku ci sunna te loolu tamit li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim jàpp nañ ne du ne dafa xaraam waaye dagan maanaam waaye dañ kaa sit te loolu moom mooy mazhabu xana xanafiye euh, yi ak maliki yi am shafi'i yi rahmatullah alayhim amma xanaabila yi rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne sax dafa xaraam mënta ne du wér maanaam basalan tey bu fekkente ne ñun euh, weer gii ñu nekk mooy safar maanaam dama armal dem aji armal naa jé génn naa miqaat bi dem naa aji man naa dem damay armal armal gi rek lay def amul benn ci jëfi aji bu mu mën a def bu boobaa bu ma yeggee du ma ko mën lu dul euh, weeru koor gii di ñëwaat maanaam bu demee ba koor yi ci laay mën a tàmbalee jëfi aji attention loolu lay tekki ca Shawwal maanaam bisu korite laay mën a tàmbalee daan ne comme damay tabat topp comme damay tamattu damay daal di lan def sama umra gi su ma paree mën naa simmeeku loolu mën naa ko def naka noonu daan ne euh, wala boog ma armal ne comme damay xiraan damay xiraan maanaam ma daal umra période boobu waaye du ma simmeeku wala boog comme damay lan ah ifraat boobaa moom faw damay xaar bu may ifraat faaw damay xaar maanaam kon bu boobaa lan la lan maanaam du ma simmeeku par contre du ma simmeeku yu bari yépp lépp lu ñu may tere ci aj du ko mën a def waaye nag nee nañ waaye ñoom dañ koo sib maanaam borom xam ne rahmatullah dañuy ne kon ah lii de dañ koy sib gënul xanaa xanaa bi lay nag moom rahmatullah ñoom dañ ni moom mënta ne moom moom moom mënta ne sax te loolu tamit bu ñu xoolee alxuraan lim na alxajj ashhur ma'lumaat ay aj aj ba pare daan ne mawaaqiitu linnaasi wal xajj weer yi pour loolu loolu day dëgëral ñoom seen mazhab sauf que nga xam ne moom moo ci tegu loolu day day dëgëral mazhabu jumhur mu ne wa kariha fitna Usmaan sayyidna Usmaan radiyallahu anhu mu bokk ci xulafaa raashiduna yi radiyallahu ta'ala anhu an yoxre mu ne sib na an yoxre ma ci muy armal min xuraasaan ci xuraasaan aw karmaan wala karmaan maanaam ñoom ñëpp ñoo bokk presque fi ñu féete maanaam euh, xuraasaan moom mooy juste avant Inde avant nga yegg Inde li ko dalee foofu noonu yëpp ba ci euh, avant ay Irak ak loolu mooy xuraasaan maanaam moom mooy côté euh, côté bi bi féete ak mooy mooy mooy Asie orientale ba ci ay Sidistan foofu lañ bokk mooy ay Afghanistan ay yooyu partie boobu yëpp foofu la bokk ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy kër Kerman moom moo moo nekk ci kawam kon loolu bu ñu ko xoolee euh, Seydina Usman radiyallahu anhu lii nag li tax mooy ne dafa dafa dafa dafa dafa dafa ngaññoon nga xam ne mooy euh, Seydina Abdullah ibn Amir Qurashi radiyallahu anhu maanaam bokk na ci jamaam ci jamono yenn saa xam la gën a àdduna mais naa Usmaan ngir ne moom moo ubbi côté yooyu yëpp maanaam bi mu leen ubbee nag bu ubbi Xuraasaan ubbi dëkk yu bëree bëri foofu dafa sant yàlla ne dinaa sant yàlla ci ne fii laay armalee ñëw ba mu armalee ñëw yeneen euh, Seydina rab yàlla anhu ŋaañu ko ci loolu ne ko lii nga def tey waru ko a def ndax du sunna waaye nag waxu ko ne ko sa aj bi yàqu na léegi lan la dëppoo ak lii Seydina maanaam ak ak ak ak bunt bi mooy ne foofu place la yoo xam ne dañoo sori woon maanaam munoo tàmbalee ci weeru aj gi maanaam boo boo fa tàmbalee jóge fa di ñëw aj si mi ngi mel ne nga jóge woon Sénégal rek di aji euh, il y a un siècle munoo faa jóge armale Sénégal maanaam armale fa yegg fële ci ñetti weer ci ci ci am ci ci ci bés at maanaam mënta ne fee tamit noonu la demee woon rek dafa sori woon lool comme ñu ko xame loolu moom moo taxoon Seydina Usmaan rabbi am ne ko non non waroo ko woon def maanaam da waroon a ñëw armal yi ci miqaat yi fii maanaam nga yegg si fii comme li imam Malik waxoon ki ko laajoon ne ko Madina la fii ci jumaa Yonent bi sallallahu alayhi wasallam laa bëgg a mu ne ko déedéet ndax damay ragal fitna dal la dégg kon mu ne qaala bil isnaadil muttasil fil kitaabi la haddathana Muhammad ibn Bashar bu siiwee ci Bundaar imaam Abu Bakr al-Abdi al-Basri rahimahullahu ta'ala di ah, kon ah, Abu Bakr al-Abdi rahimahullah maanaam muy imaam wa maanaam ci waa Basra comme ni ñu ko gisoon gisoon nañ maanaam suñu jotaay bi weesu hadith bi njëkk a gis ñu ngi ko ubbee woon ki nga xam ne daanaka maanaam moom mooy ah, moom mooy maaseem maanaam mën nañ ñu ko tuddee tax seexam ci buntu xam-xam. mooy Muhammad ibnul Musanna muy Abu Musa Zamin ñoom ñaar ñoo bokk at biñ gën a àdduna ci fukkeelu génération lañ bokk cent soixante-septième année ci liñ gën gën a àdduna euh, rahmatullah gén na àdduna deux cent cinquante-deuxième année ba sara ñu ci kutubu sitta ñoom ay sëriñ lañ ci sëriñu waa saabu kutubu sitta mu ne qaala haddathani Abu Bakr al-Hanafi muy Abdul Kabir ibn Abdul Majid ibn Ubaydullah al-Hanafi rahimahullahu taala moom la gën a euh, siiwee di waa Basara rahimahullahu taala bokk ci juróom-ñeenteelu génération bi génnaat na deux cent quatre wala deux cent septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca Basara ay hadiisam tam nekk ci kutubu sitta mu ne qaala haddathanaa Aflah ibn Humayd moom euh, ibnu Naafi' al-Ansaari an-Najjaari te mooy Abu Abdurrahmaan euh, al-Ansaari rahimahullahu taala moom di waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam moom mi ngi génn àdduna quatre-vingtième année génn àdduna cent cinquante-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne noo qaala moom nee na sami'tu dégg naa al-Qaasim ibnu Muhammad mooy ibnu Abu Bakr as-Siddiq mooy Qaasim ibnu Muhammad ibnu Abu Bakr Abu Muhammad wala boog Abu Abdurrahman mooy daf ka dalam di waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam moom mi ngi génn àdduna cent sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme li nga xamante ne euh, maanaam moom mu bokk ci fuqaha as-sab'a yi euh, rahimahullahu ta'ala an Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha maanaam comme ni gis ne hadith bi ñi ci kaw waa Basra lañ ñi ci suuf waa Madina lañ radiyallahu ta'ala anil jami' qalat moom sayyidat Aisha radiyallahu anha qalat nee na xarajna génn nañ ma rasulullah nag ndawal yàlla ni sallallahu alayhi wa sallam fii ashhuril hajj ci weeri at yi lii tax imaam Buxaari di ko wala yaalil xajji ak ak guddi yi aji wa wa xurumil xajji ak or maanaam armal maanaam place yi nga xamante ne fi ñu fi ñu nekk mooy place aji maanaam ci armal maanaam armal bi ñu war a armal yëpp ñu def ko niñ ko war a defee te mu nekk armal aji tamit maanaam mooy miiqaat yi la ñu respecté tamit bi nga xamante ne moom mooy lépp loo xamante ne war nañ koo def muy bërëbu armal yi bërëb bi nga xamante ne moom lañ war a dugg ci ak lépp def nañ loolu nag euh, li tax mu ndiwaat baatu aj aj mu ngi mënoon wax ne ashurul hajj wa layalihi wa hurumihi ko waxee noonu waaye dafay ngi màggal rek bis maanaam aj gi jëmmi aj gi rek lay màggal moo tax mu koy rafete wax dégg nga maanaam fa naa ñu daal di wàcc nag bi sarif ci sarif maanaam sarif ci wetu Makka la nekk comme ni ñu ko waxee maanaam dafa ci fi ngay njëkk a jot la daanaka boo génnee xaram bi mu ne qaalat moom soxna Aysa radiyallahu anha nee na fa xaraja mu daal di génn moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ila ashaabihi ci sahaaba bi radiyallahu anhu fa qaala mu ne man képp koo xam ne mu yakun lam yakun nekkutoon ko ci yéen maahoo di ànd ak moom hadiyun hadiyu fa ahabba te mu sopp an yaj'alaha maanaam ci eh, mu def ko umratan umra fal yafal na ko def képp koo xamante ne ah am nga aj hadiyu amuloo hadiyu léegi te nga bëgg soppi mbir bi def ko umra defal umra wamante képp koo xam ne kaana nekk na nag maahu ànd ak moom al hadiyu hadiyu bi falaa déedéet mu def loolu maanaam mooy na def xiraan ah képp koo xamante ne nag amul hadiyu indaalewul hadiyoom na nga def lan tamattu loolu lay tekki maanaam nga def umra ndax ñoom boo xoolee tamit bokk na ci benn mbir mu am am solo la mooy ne jaahiliya yi comme dinañ ko gis insha allahu taala jamonoy jaahiliya ñoom dañ ne woon ak ah, umra mënta nekk ci jamonoy aj maanaam période aj mënta nekk nga def ci umra loolu bokk na ci li tax yenent bi sallallahu alayhi wasallam insisté woon ci ne nañ dindi seen aji moom nañ ko soppi def ko umra dégg nga xaalat mu ne fal aaxiru eh, am ñu ko jël bi xaaj ci moom am ñu ci jàpp wattaari ko am ñu bàyyi la xaaj ñeel mbir moom min asxaab yi ci saxaaba bi rabbi am ngir lan proposition kese la ndax bu doon digle ndigal goo xamante ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam kaa digal sikk nekkul ci ne daañ ko defe waaye nag yeneen bi sallallahu daf leen koo proposé woon kese qaalat nee na mu ne moom soxna Aysa radiyallahu anha fa amma rasulullahi ndaal ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa wa rijaal ak ay góor min ashaabi ci sahaaba bi fa kaanu dañoo nekkoon ahlu quwwatin di boroomi kattan wa nekkoon na maahum ñoom al hadi hadi falam yaqdiru kon moo tax ñoom nattale amuñu woon maanaam at munul woon nekk ala ci ñu def ala umra ci umra maanaam munul woon a munul woon def umra ji voilà qaalat mu ne fa daxala mu daal di dugg àla yee ci man yàlla la sallallahu alayhi wasallam wa ana fekk man ab kii maa ngi jooy mu ne maa yóbbu kii ki ana lan moo la jooy loo yaa xanataa wooy yow yow ndaw si maanaam loolu moom mooy euh, ndaw si lay tekk xanataa ndax xanul day tekk waaji xanatul di tekk ndaw si maanaam loolu baat la bu ñuy jëfandikoo ngir ba ne tudd nit ki maanaam buñ tuddul nit ki dañuy wax xanul di wax xanatul di wax xanahun di wax xanatun xanatahun naka loolu mu nekk na ci yokkaan alif yi di wax xanahu di wax xanataahu maanaam loolu moom moo tax ñaan yooyu yëpp ay ay wax la yooyu yëpp li muy fekk mooy waaj ndaw dégg kon buñ naan ay eh, yow waa ji maanaam buñ ko eh, waaye yow waa yi dégg nga wala yow ndaw si dégg kon loolu la nee na xultu ma waaw waaw lu lay jooy la ndaw si maanaam comme da dana jooy kultu nee na ma ni ko sametu dama dégg xawlaki sa wax ji li ashaabika ñeel sa sahaaba yi radiyallahu anhu fa mu netu ma daal di xañu al umrata umra maanaam ñu laaj may xañ umra maanaam nga gis ne li jara jooy la jooy yeneen ci euh, xam nga li tax lan moo ko xañ umra moom bi muy ñëwaale te dinañ ko gis soxna yeneen ci sallallahu alayhi wasallam ñoom indaale wuñu woon xat yi maanaam loolu kon moom ñoom amaale wuñ ko woon léegi loolu dafa taxoon ba moom ñoom dañoo doon umra mais comme umra faaw nga tawaaf kaaba gi te moom mënta tawaaf kaaba gi kon xañ nañ ko maanaam non seulement mënatula aj mais mënatula maanaam kon jaamu yàlla gi rëcc na ko muy jooy maanaam lii mooy ñii ñooy maanaam ñu am jom ci yàqu ci yoonu yàlla nga xam ne dina xam ne lii kat vraiment naqari na ma parce que voilà maanaam bëggoon naa def lii ci jaamu yàlla mënuma ko def mu maanaam naqar dugg leen waaye garawul ah garawul rek yàlla ñu yàlla ne xaala nee na mu ne ko ma sha'nuki ah luy say mbir kultum nee na ma ne ko laa usalli julli du julli maanaam kon mu loolu mooy damaa gis mbërëg maanaam loolu tamit day wane ni nga xamante ne noonu la ñu bari woon teggin tamit seeni waxin maanaam te loolu itam digg nga alxuraan noonu lay waxe comme gis nga alxuraan bi muy wax dana fala rafasa voilà waxin la lakum laylata siyaamir rafas ilaa nisaa'ikum maanaam baat boobu ak yi walaa tubaashiruhunna wa antum aakifuuna fil masaajid maanaam baashara mooy jonjoo ak yu mel noonu mais jamais alxuraan utilisé baat yi nga xamante ne ñooñu la arab teg ngir loolu te loolu moom mooy itam képp koo xamante ne maanaam teggin dafa am ci mbir yi alxuraan kenn du wax ne damay jàngale alxuraan damay wax sunna yeneen bi sallallahu alayhi wasallam te naan ah, dañ dañuy jaar ci digg bi maanaam mel ni kuy wax dëgg gu leer fekk loolu kalimatul xaq yuraadu bihal baatil la waxu dëgg la goo xamante ne caaxaan lañ ci nam wala boo ñàkk xàmmee voilà nan laa xayaa ak diine amul kersa abadan mbir mi tegum tegtalewul loolu gisoom xatta sayyidat ummu sulaym radiyallahu anha bi muy laaj yonent bi sallallahu alayhi daf ni ko eh, eh, eh, ya rasulullah sallallahu inna allaha la yastahi min al hal ala al min ghuslin idha yahtalamat ndax yow yonent yàlla bi sallallahu yàlla de du maanaam dugalul kersa ci diine ji maanaam mooy bu dëgg jotee wax dañ koy wax dañ ko fokk mu ñu wax ko ak mu mën a nekk est jigéen am na cangaay gu war ci kawam su fekkente ne dafa gént maanaam nekkul di wax fekkee nangam ma maanaam tuddul leneen lu dul gént te loolu noonu wax du rafet na waaye wax joo xamante ne yaa subhaanallah da ngay wax ne da wax rek sa diine da wax ci diine mais yow nit ku am kersa wala nit koo xamante ne dafa ay valeur munul toog déglu ko ak doomam nga yow ci diine ngay wax yàlla nañ yàlla sàmm dégg nga moom mu ne ko nag euh, qultu nee na ma ni ko laa usalli kon du ma julli xaala mu ne ko falaa yadu yadiiru lii dinañ ko gis insha allah baat bi maanaam bu mu bu mu la lor maanaam amul dara loo ciy loroo maanaam bu du la lor du amul dara lu ci loro innama li am ba des mooy ant yow imra'atun jigéen nga min banaati aadama bokk ci doomu aadama yi yu jigéen ñi maanaam mooy ne comme niñ ko gisee woon ci beneen riwaaya bi innaha shay'un katabaha allahu ala banaati aadama lii muy mbërëg mbir la moo xam ne yàlla moo ko dogal def ko ci doomi maam aadama yu jigéen ñi alayhi alayhi salaatu wassalaam dégg nga kon nag kataballahu buur yàlla moo dogal alayki ci sa kaw maa li nga xamante ne katabal dogal alayki na ci ñoom muy doo muy jigéen yépp la maanaam globalement kon nag fa kuuni nekkal fii xajjatiki ci sa gis ne soxna Aysa nii lii lii riwaayal Qaasim bi moom mooy moom aj la doon def te bu xoolee riwaaya gële dañoo gis leen lan la def bu Seydina Zubayr oh, Urwa ibn Zubayr umra umra la doon def maanaam loolu moom daan ci ñëwaat insha allah léegi mu ne ko fa maanaam bu xëy na yàlla an yarzuqi an yarzuqakiha mu daal lay koy wërsëgalal maanaam te bu ñu xoolee xaqiqatan dañuy gis ne umra la def parce que li ko umra la bëggoon def lan moo koy wane li koy wane moom mooy dafa ne man dañ maa xam um, fa mu ne atul umra dañ maa xañ umra ji loolu mooy wane ni kon yéene moo nekkoon lan umra waaye comme que foofu la nekkoon sarif foofu bañ fa nekkee dugguwuñ ci xaram bi mu daal di yéene lan ak gi maanaam foofu la soppee yéene gi kon li Sayyidna Urwa ibn Zubayr wax radiyallahu anhu loolu mooy dëgg maanaam moom mooy lan mooy ne umra la bëggoon def te dina gën a leer ci xadiis yi di ñëw insha allahu taala mu ne ko nag xaalaat mu ne fa xaraj naa ñu daal di génn fi xajjatihi ci ajam xatta mm-hmm. mbete xadim naa ñu daal di yegg ci minan ca minan fa taharat fa tahartu ma daal di laab maanaam ñu dem di aji ba bisu minan mooy la mooy tey bisu të déedéet tabaski mm-hmm. voilà nee na fa ah ci tabaski ji nee na kon ci laa laabe mooy dixième jour maanaam bi neuvième jour bi jeexee ci dixième jour bi ci la laabe voilà te ah, mi ngi mi ngi koy gis mbërëg gi ñetteelu fan ci weeru euh, zul xeala zul xijja ñetteelu fan ba ca leen sax sarif ñetteel di di dem ci juróom ci ci ci ñeenteel bi mu ngi set juróom mu ngi set fukkeel fukkeel bi muy juróom-ñaari fan dégg mu ne suma topp nag xaraj nee na nee na nee na suma topp xarajtu ma daa di génn min minan ci minan fa afattu ma daa di euh, daa euh, ifaada maanaam mooy daa di def tawaafu ifaada bi day ci ci kaaba gi ci néeg bi ngir ne tawaaf boobu rek moom mooy tawaaf bi wax mu mënuñu woon nag moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko isma'i jami'a ma yasma'u al-hajj ghayra annaki la tatifi bil bayt gisoon nañu maanaam defal mboolem lii kii at di def sauf que yow bul bi kon mu daal def lépp nee na xaalat nee na ma ne ko mu ne nee na su ma topp nag xarajat mu daal di génn maahu ànd ak moom fi nafari ci mbooloo al axar bu mujj bi hmm. te moom mooy treizième jour bi parce que nafaru ula ci douzième ci ci douzième jour bi lay doon nafarul aaxar moom mooy ci treizième jour bi mooy euh, jeexitalu ayyaamu tashriq yi comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon xatta mbete nazala mu daal di wàcc almuhassab ci bërëb bi ñuy tuddee almuhassab muy euh, euh, place boo xamante ne ay xeer fa nekk ngir ne ndox bi bu daal wax wala ngaan daf daan yóbbu xeer ba place boobu mooy almuhassab Euh, wa nazal naa ñu daal di wàcc maahu ànd mooy mooy batxaa rek nañu wax batxaa wa nazal naa ñu daal di wàcc maahu ànd ak moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam fa da'aamu daal di woo Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu anhu fa qaala mu ne ko ikhruj génnal bi ci ànd ak sa sa sa mbokk mi mu jigéen mi minal xarami ci xaram bi maanaam moom mooy tan'im faltu hilla bu ko defee mu daal di waxaat maanaam yékkatiwaat kàddu maanaam muy wax labbayka bi umratin ci umra maanaam lii tamit day dëgëral ne umra gii comme li Shafi'i ak Hanabila wax rahmatullahi alayhi mooy ne umra gii du bokkut ak umra yi euh, ak ak ji du xiraan parce que lii mooy dalil bu bu lii moom dalil bu leeral ndax dafa aj ba pare biñ ajee ba pare comme bëggoon na umra mu ne ko waa léegi jër naa tam nga nga duggaat nga umra parce que bu fekkente ne da ngaa dugg umra bu bees parce que bu doon umra gi mooy umray at gi kon du génnaat bu doon umray tamattu gi la kon du génnaat waaye umra gi umray la umray bees boo xamante ne kon amul rapport ak leneen maanaam ak yenn at mënuñu ko ci teg umra la rek boo xamante ne umra bu bees la boo xamante ne comme que yi façon naa yéenee umra mun mu jaamoo ko yàlla dégg nga fa xaraj neen dégg nga euh, summa topp nag euh, euh, ufruxa maanaam bool ngeen boo noppee maanaam ngeen matal lépp summa topp nag tiyaa ngeen dikki haahunaa fii maanaam ngeen mottali lépp ngeen dikk fii fa inni naka man anzurukuma maa ngi leen di nekk xattaa mbétee ta tiyaani ngeen dikkee ma xaalat nee na mu ne fa xaraj naa ñu génn xattaa mbétee isa faraxtu ba ma noppee wa faraxtu man noppi mi na tawaaf ci tawaaf summa topp jiktuhu ma dikkee ko bi sa xara ca njël fa qaala mu ne hal faraxtum ndax noppi ngeen fa qultu ma ni ko naam waaw fa aadana mu daal di digle nag bir raxiili ci laxas fii ashaabi sahaaba mi radiyallahu anhu fartaxan la mu daal di laxas an naasu nit ñi loolu tamit day wane yenente bi sallallahu alayhi wasallam doon bàyyee gi mu bàyyi xel gi mu doon bàyyi soxnaa bi fa marra mu daal di romb mutawajjihan bi jublu ilal madina maanaam marra mu dem mutawajjihan bi jublu ilal madinati ci madinatu munawwara ala sakina afdalu salaatu wassalaam maanaam hadith bi nag foofu la jeexee imam al-Bukhari nag léegi di leeral ne dayr maanaam bi mu naan euh, fala euh, euh, fala yadiru du la lor loolu lay leeral mu ne dayr maanaam mooy lor min daara ci daara la jóge yadiru maanaam daara lor na yadiru dana lor dayran ak lor wa yuqaalu danañ wax daara lor na yaduuru dana lor bawran ak lor wa darra ak lor na yadurru dana lor darran ak lor ñoom ñoo bokk maanaam maanaam daara yaduuru bayra maanaam comme ni ñuy waxee baa yabi'u bay'an comme fii tamit ni ñuy waxee daara maanaam kom ni ñuy waxee qaala yaquulu qawlan maanaam ñoo bokk la ak mu ne darra lor na yadur dana lor darran ak lor am na tamit durran ak lor hmm, tamit dañ koy wax te dañuy wax tamit dararan ak lor dañuy wax tamit diraran ak lor am na nag ñu ne diraar ak darar dar ak diraar bokkuñu ne ndax dañ leen darar moom mooy loo xamante ne da nga koo da ngaa lor nit ki fekk dafa sa njariñ da ci aju alors que diraar mooy lor di ngay lor nit ki fekk amul njariñ bu ci aju ci yow am na ñu ne loolu mooy différence bi waaye ala kulli xaalis dinañ gis ne xarisu ko la darara wala diraara maanaam feddale la mooy ne amoo droit lore amoo droit ñu lor la voilà maanaam nit ki mënta taxaw ne euh, comme man garawul nangu naa ñu lor ba mënu koo wax loolu moom moo tax tey foofu la njuumte di amee ci ki naan masalan intérêt keneen ki moo koy jël kon moom moo moom moo amee lor bi maanaam man man lay maa ciy loru garawul man nangu naa loolu mënul ne loolu tam loolu mënta ne maanaam doo mën a mën ngaa Euh, euh, euh, boo loree itam maanaam yow mënoo nangu ñu lor la boo nanguwul lore waroo nangu lore waroo ko nangu mais waroo nangu ñu lor la itam voilà loolu nag bokkut ak isaar maanaam ëppal bàyyi privilège pour loolu loolu bokkul maanaam jox priorité keneen waaye am naa di loru soit ñaaray mën a nekk mooy ne soit dafa fekk ne xamoo yógoo ok ñu ne xaraam na ci tee euh, yow yëgoo ko ñaareel bi ñu mooy yëg nga ko d'accord nga ci ne lii lor la mais maa ko nangu ñu ne la ok kon yow doo ko xellu interaction bi amuloo droit def ko parce que ku xellu moom la interaction bi di wéree ci moom maanaam kon ñaar yëpp baaxut voilà moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne faman a a dani faman zaada aw istazaada faqad arbal axidu moo fii fii ci sawa ku ku hmm? ku yokk wala nga yokkul ki joxe ki nangu ñoo yam ci bàkkaar bi loolu yu jëmmi riba dégg nga ah, xadis bi imam Bukhari rahimahullahu taala na ko lu bëree bëri na ko xadis numéro deux cent quatre-vingt-quatorze trois cent cinq trois cent dix-sept trois cent dix-neuf mille cinq cent seize mille cinq cent dix-huit mille cinq cent cinquante-six euh, fii mooy mille cinq cent soixante dina ko indiwaat ci xadis bii di ñëw mille cinq cent soixante et un six cent trente-huit mille six cent quatre-vingt mille sept cent neuf mille sept cent quatre-vingt-trois 1786 1787 1788 2952 2984 4395 5548 5559 ak 7229 yëpp imam Bukhari dina ko ci indi rahimahullahu taala imam Muslim tamit indi ko lu bari di ko répété waat ci 1211 imam Abu Dawud indi na ko hadith ba 1784 ak 2005 ak 2006 imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro 290 340 2650 2741 2764 2803 2804 2990 ak 2991 imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 2963 2963 2981 ak 3000 imaamu Maalik indi na ko 1167 1227